di suuratul baraa di suuratu baraa di suuratul faadixa atur yi ñu waxoon walillaahi alxamdu walminna ba'da acuudu billaahi min alsheytaani alrajiim walaa tucjibka amwaaluhum wa awlaaduhum innama yuridu allahu an yu'adhibahum biha fi dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kaafiruun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayab juróom ñett fukk bi ak juróom mu ne mu ne walaa tunjib ka yow rasuulullah salawaatullahi wa salaamuhu alayhi waaye yow jullit bi walaa tunjib ka bum la yéem mukk mukk amwaaluhum seen alal yi ñuy drainer ñoom naafiq yii wa awlaaduhum ak seen doom yi nga xamante ne nii nee na ñoo gi a upe ñooy ñi nga xamante ne ñooy fréquenter kol yu baax yi comme ni ñu ko fi waxe woon ak yi nga xamante ne daal ñoom daal ñooy ñooy ñooy ñooy waa jet set bi ñoom daal lu ñu bëgg am lee doom dee kii nekk ci daal li leen borom bi defal ñu ko ci mooy ñoom ñële mu ne seen alal yeeg seen doom yi bu mu la yem de innama dëgg-dëgg li am ba des mooy yuridu llahu li borom bi nam mu defal leen alal yoo yële ak seen doom yoo yële <clears throat> lépp di jaar yoon daa nam ma rek an yu'adhibahum biha mu daldi leen mbugal jaare ko ci loolu la xéewal yoo yële mu leen defoon au ñu sant ko ci far ñu ko ci mooy fi duniyaa fii ji àddina gu jege ci gii da doya di la leen di njëkk a tegay mbugal wa tazhaqa anfusuhum xam nga gisoon nañ laay mu mel nii wa tazhaqa mu daal di génn anfusuhum seen bakkan yi bés ba ñuy faatu wuhum fekk ñoom kaafiruuna ay yéeféer lañu mu ne wa bokk na ci seen jikko yi ñoom munaafiquuna alkibaar yi dinaa fiq yu màgg yaa màgg mu ne wa idaa unzilat te bu ñu wàccee suuratu nab laaya an aminu am alaaya wala li nga xamante ne ay ay ay ay ay ay aaya yu wàcc ab saar suura ab saar wala ay dogit ci alquran an aminu ne leen nag ngir ne leen ay waay gëm leen billaahi ci boroom bi tabaaraka wa taala wajaahidu te ngeen jihaad te kër këri ma rasuulihi ànd ak ndawam bi alayhi wassalaam ananan lañuy doxale ista'dhanaka mu commencé nag di la ñaan dindin li nga xam ne mooy mooy ndigal ngir bañ a teew ñan ñoo koy def ulu tawli minhum ñi nga xam ne ñooy boroom doole yi boroom kàttan yi ak boroom am am yi ci ñoom nga xam ne ñooy seen kilifa yi comme Abdallah ibn Ubay ibn Salul ak gaayoo yële léegi nag ñoom ñooy ñëw naan la waaye di la ñaan digal haa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñun de buyutana awra comme nañ ko doon waxe ci ahzaab waaye comme rek ni ñu ko defee fii ci tabuk bii nga xamante ne nii moom noon lañu fi nee woon walla di joxe ay ngànt yoo xam ne yu fóola dara nekku ci dëgg suñu borom tabaaraka wa taala ne kon ulul tawli minhum ñooy borom kàttan yi ci ñoom borom alal yi borom woomal yi seen kilifa yi ci ñoom ñoom ñoo lay ñaan digal ngir mañ a dem wa qaalu ñu naan zarna ay way bañu waay nakun ñu nekk daal ma qa'idiin ànd ak ñi nga xam ne daay ñoo dëjuta ñoo dem danuñu dem ci guerre bi comme ne al jaddum na Qays waxoon naan ko laa taftin nii ay waay yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ma fitnaal ci exposé ma di ma gaaral ci jigéenu Banu Asfar yi de ndax bu boobaa dina yéeme ji man mu ne radu suñu waroon ne ñoom dañoo gërëm bi ay yakunu ñu bokk ma al xawaalifi ànd ak ñi nga xamante ne nii mooy jigéen ñeeg ñi nga xam ne ak mag ñeeg xale yi nga xamante ne ak boroom ngànt yi nga xam ne mënuñoo dem way laago yeeg ñoo ñële ñoom daal loolu lañ gërëm toog ndax ñële ñoom am nañ ngànt boroom bee leen na yéen moom toog leen du ngeen dem waaye ñoom ñu bëgg a boole ci ñoom ci seen bopp ci classe boo xamante ne nii ci ay nit ñoo xam ne boroom bi boolewu leen ci ñoo ñële ndax ñooñu boroom yi ngànt lañ woto bien suñu boroom ne nag ba ñu gërëmee lool ñu daal di kaste ala qulubihim ku ko kaste mooy seen borom seenu seen xol yi mooy du ñu def yiw de naafiq yi mënuñoo dikke yiw ndax borom bee kaste seen xol yi ci ak kéefër ak li nga xam ne mooy mooy yonente bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi fa hum laa yafqahun looloo tax am dégg-dégg bu xóot de ñooñu du am dégg-dégg bu xóot ci diine ci diine ak alquran yi mu ne laakini rasul waaye nag ndaw borom bi tabaraka wa taala walladina amanu moom alayhi salaatu wassalaam ak ñi nga xamante ne nii ñoo gëm seen boroom tabaaraka wa taala maahu te ànd ak moom jaahadu ñoom di jihaad nañu daldi nañuy kër këri bi am waalihim di seen alal ña ca am joxe nañ ña amul sonn nañ dem sax uti luñ joxe ña amul ña xam ne amuñu dara ñëw nañ borom bi dina leeral seeni mbir kon ñoom di kër këri nañ bi am waalihim ca seen alal yawaan fusihim ak seen bakkan dem génn ngir fekk ci xare ba mu ne wa ul wa ulaa'ika te gaa yoo yële lahumul xayraat ñoom dala yiiw yi yiiwu àddina yi alaaxira yépp ñoom la ñeel ne wa ulaa'ika te gaa yoo yële humul muflixuun ñoom ñooy ñi texe suñu boroom ne àddallahu lahum suñu boroom ne tabaaraka wa taala mu ne waate wa préparel na leen ngir ñoom jannaati na yàl jana tajri yoo xam ne day daw min tahtiha ca ronam al anhaaru dex ya xaalidiina fiihaa fa nañuy sax dhalika al fawzul mu ne loolee ajjana joo jële ak foofale nga xam ne moom laa leen muy anhaar yoo yële dex yoo yële loolu de mooy al mooy al nga mooy la al azim gu màgg ga mu ne wajaa al mu'azzirun léegi nag mu daal di ñëw yeneen façon suñu boroom nag tabaaraka wa taala mu ngi wax ay façon yeneen nit ñoo xam ne bokku ñoonam ñi ne woon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ñoom ca kaw ga lañ doon jóge mu ne wajaa mu dikk nag mooy baree gi ci xew-xewu Tabuk bi almu'addiruuna ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo amoon ay ngànt am na nag ci boroom xam-xam ni rahmatullahi alayhim am ñu ne almu'addiruuna fii mooy ñi nga xam ne seeni ngànt ñooy naafiq ya ca kaw ga ñoom lay wax ne ñoom dañu fee ñëw di joxe lan moo tax mu ne minal arabi li yu'dhana lahum jóge ca kaw ga bokk ci ñi nga xam ne ñooy kaw gaw kaw ya daal di ñëw nag ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ndax bul fàtte ne waxoon nañ ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi muy waajal xare bi yónni na sax ba Makka ngir jullit ñene Makka ñu daal di waajal ku ci mën a xare rek na ngi ñëw waaye yónni ci kaw gi léegi nag ba mu yónnee ci kaw gi dëkk yu mag yi nga xam ne ñoo ko waroon salaatu wassalaam waa kaw gi nag di ñëw di joxe nag seeni ngànt loolu am ci boroom xam-xam yu ne ñuy muy wax nii ay naafiq lañ ñeneen ñi ne déedéet al mu'adhdhiruuna min al arab ñii nii mooy ay ngànt seeni ngànt juboon na walla mooy ñoom ngànt yu wér lañ amoon moo tax ñoom ñoo ñëw te li koy wane mooy li topp ci laaya bi kon bu ñu waxee ci wax bii kon ne wa jaamu daal di dikk wu mu'adhdhiruuna ñi nga xam ne ñooy ñëw di di di wane seen ngànt daal di ngànt te jóge ci kaw ga ca ñi nga xam ne ñooy kaw kaw yaa yu'zan lahum ngir ñu daal di leen permettre daal mooy ñu bañ a ñu toog ñu bañ a dem ci xare bi ndax dañoo am ngànt gu tax bu wér manu ñoo dem ñu ne waqaada lii wane ne ñii mooy ñi am ngànt lu wér mooy lii waqaada kanta mu jekki daal di dëju alladina gaa yi nga xam ne ñoom ci ñoom nag ca kaw ga ña nga xam ne ñoom kadabullaha wa rasulah dañoo weddi boroom bi tabaraka wa taala ak yonentam alayhi wa wassalaam te ñooñu nag ñooy naafiqi kaw gi ñoom moom dañoo ñëwul sax voilà ñëwuñu fi di joxe benn ngànt ñoom de toute façon comme ko fañ ne sori nañ après dinañ mën a wax lay boo xam ne bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñibbisee di wax ñoom moom ut lay yomb na waaye ña ci amoon ngàntu gu wér ñoo ñëw kantaa yi nga xam ne ay naafiq lañ moom moom dañoo toog fa ñu nekk nekk ñu fi sax di déplacer wu quoi parce que loolu ay yàq jot yàq temps lañ ko jàppee suñu boroom nag ne <clears throat> gaa yoo yële ah gaa yoo yële nga xamante ne dañoo weddi woon seen muya boroom bi tabaraka wa taala ak ndawam bi alayhi salatu wassalaam mu ne sa yusibu alladhina kafaru minhum xel séef naa laal ñi nga xamante ne nii ñoo weddi ci ñoom te ñooy naafiq ya toog ñëwuñu sax loolu ñu ne ñooñu dina leen laal adaabun mbugal alimun bu tar suñu boroom ne nag ñi nga xamante ne mu ngi wax ñi nga xam ne ñoom la seen ngànt valable mu ne laysa ala du'afa mu ne nekkul ci ñi nga xamante ne ñooy ñi nga xam ne way way way way néew ju doole comme paa yeeg mère yeeg ñi nga xamante ne surtout paa yi nga xamante ne ak ñi nga xamante ne nii dañoo mage lool wala alal marda waaye nekkul ci kaw nekkul ci kaw way way ji way néew ju doole ji wala alal marda waaye nekkul tamit ci kaw ñi nga xamante ne nii dañoo wopp dañoo feebar wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna haraj waaye nekkul ci kaw ñi nga xamante nii ñoom amuñu loo xamante ne nii lu ñuy lu ñuy dépenser la bi nga laajee ne dépenser leen ñooñu ñii ma fi lim yépp xarajun amul benn problème amul benn benn bàkkaar amul benn gêne amul benn lu ñaaw loo xamante ne nii moom lañ def idaa nasaxu waaye nag ci condition ñu daal di laay biir lillaahi ñeel borom bi tabaaraka wa taala ak ndawam bi alayhi wassalaam kon nag mu ngi noonu ida ñooy ñu ñu laaye biir mooy ñàkk a dem rek du du lay tamit mooy boo manula dem nga nekk koo mage boo amee xalaat boo xamante ni nii jàpp nga ne yow boo ko waxee ah man naa jëmal mbir yi kanam sa xalaat moo tax l'islam ñépp la soxlaal mooy bu ñu nee participer leen du affaire doole xaalis kese ku am sa xalaat bu baax wala sax ñaan sax gooy ñaanit lool bu ko weddina mooy bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko suufeel bul jàpp ne du dara moo tax mun a ida nasahu ak condition ci charte ñu nekk ñoo xam ne dañuy dañuy dañuy laayi biir lillaahi te borom bi kese tax a rasulihi ak ndawam bi alayhi salatu wassalaam ma ala al muhsiniina min sabil nekkul ci kaw ñi nga xam ne ñooy rafetal amul wenn yoon ngir di leen mbugal wala di leen teg ci xat ndax ñoom am nañu ngànt képp kuy rafetal bul yaakaar ne amul ragal dara